Tous, tous les chefs de famille mmh. qui donnent à manger à leur famille de prendre leurs responsabilités et de protéger cette jeunesse du Sénégal. Mhm. La jeunesse du Sénégal est en train de chavirer. Mhm. Pourquoi? On a, délaissé notre jeunesse. Mhm. On a, laissé notre jeunesse à la drogue, à l'alcool, aux influences extérieures. Maintenant, leur référence, c'est les Américains, c'est les Européens, c'est les Asiatiques. Et ces personnes-là, mmh. leurs enfants qui ont une soif de, de, mhm. sont en train de quitter leur culture pour embrasser la culture musulmane, la religion musulmane. Mhm. Vous voyez le paradoxe Nous, nous sommes en train de quitter notre religion mhm. en ce moment précis. Les autres que nous, adorons, que nous essayons de suivre, sont en train d'embrasser notre religion. c'est une alerte, c'est une

rentrent chez eux mhm. avec l'idée que ils ont le devoir de se protéger, de protéger les outils que Allah subhanahu wa a mhm. Je veux parler de leur cerveau qui ne doit pas être attaqué par les drogues, mhm. par l'alcool, par leur cœur qui ne doit pas être attaqué par des idoles, par, mm. des, rappeurs, par des euh, musiciens mm-hmm. qui n'ont aucun, scrupule, qui n'ont aucune gêne, qui n'ont aucun objectif par rapport à Allah subhanahu qui ne visent pas à avoir la félicité et la mm. satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mm. protéger leur corps, ils doivent protéger tout ce que Allah leur a donné comme force, comme mission sur terre pour qu'ils euh, une jeunesse saine, qui aspire à, au développement, qui aspire à, à prendre vraiment, véritablement le train du, du développement qui court à une vitesse exponentielle, mmh. une vitesse que les personnes âgées ne peuvent pas prétendre soutenir. Donc, cette jeunesse-là doit prendre le, train en marche. Mhm. Car l'Afrique, il faut le dire, Cheikh Alassane Fall. Mhm. Car l'Afrique, il faut le dire, mhm. l'Afrique est en retard par rapport au monde de ans. Et ça, c'est grave. Mm. Vraiment. Si on sacrifie notre jeunesse, mm. mais qu'est-ce qu'on va devenir Ouais. C'est pour cela que le calife Al-Hajj Mohamed Al-Mounir Ndiéguène, mm. vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la lui aussi il a dit je vais suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en responsabilisant les jeunes, en éveillant les jeunes, en apprend les jeunes à se conscientiser et à se responsabiliser, à savoir que c'est mhm. eux qui doivent diriger le monde. Et les preuves sont là. Les présidents de la République, la plupart des présidents de la, des du mhm. monde sont des jeunes. Mhm. Les rois sont des jeunes. nos préfets, ce sont des jeunes. Nos capitaines, nos, commandants de gendarmerie, ce sont des jeunes. Tous les chefs de service maintenant dans le pays, c'est des jeunes qui n'ont même pas 27 ans. a quelque temps le ministre norvégien des Affaires étrangères est âgé de 27 ans. Et ça, c'est un signe que Allah mm. tout le monde entier euh, euh, euh, sache que mm. c'est pas facile. Il faut que nous protégions notre jeunesse. Il faut, que nous les mettons dans les conditions mm. de, travail pour qu'ils réussissent et qu'ils soient une jeunesse saine, prête à train du développement mm-hmm. et à assumer leurs responsabilités devant eux, devant le peuple, mais devant Allah subhanahu mm-hmm. terrestre, mais c'est la vie dans l'au-delà, mais c'est la vie aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Pour que cette le prophète devant ses pères prophètes, comme le disait c'est si bien notre bien-aimé Rabi'atul Adawiya, qui disait, Allah subhanahu wa si je t'adore, pour ton paradis. Ferme-le à jamais. Si je t'adore pour ton enfer, ouvre-le à jamais. Mais je t'adore pour que le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu se tenir devant tous les prophètes du monde et leur dire, dans ma communauté, il y avait une femme qui priait mille rak'a chaque nuit. C'est Rabiatul Adawiya radiyallahu anha. Amin ya rabbi. Masha Allah. Merci beaucoup Serigne Mor Talla. waaw oustaz eh. ma bëggoon rek mu ñëwaat ci euh, jaar-jaaru Seydina Mohamed. sallallahu euh, alayhi wa sallam ci en quelques minutes rek. am na xam xam ne ñu ngi dépêché pour jël antenne bi. Euh, ñu bàyyi la rek nga wax ñu si ñaar rek ci ñaar yu ñu war a retenir surtout ñun jeunesse. waaw xam nga. Mhm. dafa am bis soxna Fatimata. Mhm. am ci njaboot gi ku ñëw ne ma. sëñ bi daal ñun dañoo bëggoon nga wax ñu ko yonent man leen di yéen de yóbbu ngeen sama fit. ndax ku toll ni Seydina Muhammad ak li mu réalisé ci àdduna def ko ci àdduna ba nga xamante ni ñi gën a weddi yàlla ci kaw suuf bi ñu defee seen i recherche xam na ni le plus grand homme de l'histoire c'est Seydina Muhammad sallallahu am na ku ñuy wax Michael Wright recherche la def bu raay bu bu woo ay ñoo xamante ni kenn gëmu ci yàlla ñëpp ay athée lañu. Mhm. mu def ko cinq commission ñu wër àdduna bi seet kenn ku ci nekk mu jox leen ay termes de référence. Hmm. pour ñu seet le plus grand homme de l'histoire bizarrement heureusement. Hmm. miraculeusement. Hmm. par l'aide d'Allah subhanahu wa taala cinq commissions yëpp bi ñu ñëwee ñoom ñëpp seen résultat. mooy seen premier ki njëkk bind na mooy le plus grand homme de l'histoire mooy Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa te ñoom ñooñu kenn gëmu ci yàlla. Mhm. am na keneen ku ñuy wax Alphonse de Lamartine. Mhm. ñiy jàng littérature tuuti xam nañu ay texam. Mhm. moom dafa wax wax ju day waar. mu ne si la grandeur du dessin. dessin boobu nag kenn ko bindee D E S I 2 S I N. da koy bindee deux D E 2 S E I N. sur la grandeur du, du, du dessin mhm. et la petitesse des moyens. Hmm. l'immensité du, résultat sont les trois grands génies de l'homme qui oseraient comparer un grand, un grand homme de l'histoire à Mohammed Rasulullah. Qui, oserait comparer humainement un grand homme de l'histoire à Mohammed Rasulullah. kooku gëmul yàlla. Mhm. waaye dëgg li mu wax. nee na bu dee ñett yi mooy te doomu adama ci lañ koy nattee ndax am na jër wala amul jër. Hmm. mooy euh, mission bu mag. Hmm. moyen yu naw. Hmm. résultat yu rëy. mu ne bu dee ñett yi ci la ñuy doomu aadama. mu ne kenn ñemewul a comparé benn mbindeef ak Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. xoolal loolu mu wax. est-ce que rëy na sallallahu alayhi wa sallam. rëy na parce que yonent bi yàlla moo ko matal. wallaahi wallaahi wa huwa alladi tamma maanaahu wa summa sabaahu habiban baari un nasami xale yooyu bin ñëwee laaj ma loolu ma ne leen Alphonse de Lamartine di lii wax mhm. Victor Hugo lii la wax waaye man dama leen a bëgg a xamal ne leen man suñ laaj laajoon yonent bi li may tontu dama naan mhm. yonent bi mooy benn mbindeef bi nga xamante ni mhm. musta perdre une minute dundam allahu akbar waaw man noonu laa man noonu laa jàppee yonent bi mooy ki nga xamante ni musta perdre une minute dundam waxam baax na ñoppeem baax na bëggam baax na mhm. bañam baax na mhm. guddeem baax na bëccëgam baax na kon su la neexee àggaleel yi ma doon wax nga ne léppam baax na léppam baax na wallahi wallahi wallahi ma sha Allah kullu kulluhu jamilun mhm. wa hal yandahu illa bima hawaahu al-inaa'u est-ce que imaamul Busayri nee na yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nee na mooy benn mbindeef mi nga xamante ni histoire am amul sens interdit dëgg la kilifa loo ko gëm-gëm loo ko fonk-fonk loo ko takkat tappal ay médailles ak i mm-hmm. maqaama. Mm-hmm. ñeme woo wax papaam ak yaayam bi bi leen di bi leen di maye. ñeme woo wax seen nuit nuptiale. Mm-hmm. mooy nuit de noces. ñeme nettali euh, ndoxum baay ba muy dugg ci xorumu ndey kenn ñeme ko nettali kilifa. ñeme woo nettali dugg ko nagam. ñeme nettali juddam juddu kilifa ga. fii loo fonk fonk kilifa. doo àgg ci loolu. doo wax loolu waaye yonent bi la alayhi wasallam mooy benn mbindeef mi nga xamante ni. ba ba papaam di seeti yaayam dañ koy nettali muy rafet. ba ba ñu mayee papaam yaayam dañ koy nettali muy rafet. ba baayam àndee ak yaayam dañ koy nettali muy rafet. ba keroog bi ñu ëm bi ñu ko ëmbee. dañ koy nettali muy rafet bi muy juddu. dañ koy nettali ndax ndax ni juddam dafa rafet. léppam dafa rafet ñun ñëpp am na fu ñu jaar. macha allah waaye Seydina Muhammad ci jumbu <laughs> yaayam la jaar. sallallahu alayhi wa sallam toog. bi mu toogee lii yëpp dañ naan owen di jooy yonent bi daal di jël baaraamu sànnikaayam bi mooy indeksam mhm. joxoñ asamaan ne jalaala rabbi rafi'an mhm. maa ngi màggal yàlla maa ngi nangul yàlla maa ngi tudd tudd tudd seet laa seet laa yàlla subhanahu wa taala loolu la def ba yàlla gërëm ko moo tax Abdul Mutalib daan ne sama doom jii maa ngi yaakaar ne dina am cër bu rëy dina am maqaama bu rëy mhm. dina am cër bu asamaan dina ko sant waaye suuf dina ko sant tey jii ko sant waaye ëllëg yowmal xiyaama dinañ ko Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy benn bu njëkk bi comme loolu li ma ci bëgg a wax mooy jeunesse bi nañu xam lu ñuy wax la valeur du temps. Mhm. le temps sofiyanke yi aarifine yi dañuy wax ne le temps jaasi la. Mhm. soo ko daggul rek mu dagg la. dëgg la bul sàggan sooy jàng gaawal jàng feebar day ñëw nattu day dikk accident day dikk dee day dikk. Mhm. sooy liggéey gaawal liggéey bul caaxaan. bul bul bul dugal sa bopp ci loo war a dugg bul te ay caaxaan di déglu ay musique ak foo yi te caaxaan yooyu. moment boobu demal jàngi. wallaay ndeysaan demal liiri ji. pourquoi ana ana xale ban nga gisati mu yor livre di liir. est-ce que euh, Zola Émile Zola ban gis xale nga gisati muy liir livre livre philosophie koo ci gis moo nga tablette am moo nga téléphone am ci bindu français yu bon. wallaay ah, ay bu yu bon. Hmm. ndax texte tool yi ni ñu koy bindee amatuñ benn vocabulaire bu baax. dëgg la nañu yeewu ci loolu nañu xam loolu nañu xam li xew. nañu xam luy xew. bu ñu perte seen benn temps. wallaay ndax yonent yàlla Muhammad mos a perte temps beneen bi ci des. Mhm. mooy jeunesse bi. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu ci àdduna moo nekkoon éveillé. dëgg la kon nañu yeewu yonent bi dafa yeewu. Mhm. ba mu yeewoo yeewul rek toog bàyyi ñi doon nelaw ñu ñu àggale seen i nelaw. dafa yeewu ba noppi képp ku doon nelaw yonent bi ñëw ba ci sa sànq ñii mu fëgg leen ñu jóg ñii mu raay seen i ñu jóg. xamante ni ndox la leen xëpp ñu jóg am na ñoo xamante ne yar lañ jël def seen yaram ñu jóg am na ñoo xamante ne dañoo xàcc jaasi jubale ci seen kaw ñu jóg ñëpp na nañu ba adduna bi yëpp xam nañ tey lu baax xam na lu bon kon jeunesse bi yéen seen royuwaay seen xarit seen soppe ki leen bëgg ki ngeen bëgg a dëkkal ëllëg àjjana mooy Seydina Muhammad kon def leen ko seen xarit pourquoi ngeen dox Lil Wayne. pourquoi ngeen dox Beyoncé. Mhm. pourquoi ngeen dox Shakira. pour pour pourquoi ngay wax ah diw ak diw ak diw ñi may a tudd yëpp. lu tax lu wax ñooñu. waaw lu wa lu tax waxoo Cheikh na Ahmed Tijani. waaw lu tax waxoo mhm. Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti. Mhm. waaw ana soxna soxna Aminata Faye yaayu El Hadj Mouhamed Ndieguene. ana Fatimata Ndaw yaayu El Hadj Ahmed Baro. ana maam Fawade Wele. ana maam Jaara Buso. est-ce que nga bàyyi leen. ana Xadija ana Aïcha. Mhm. ana Fatimatu bintu Asadin yaayu Seydina Aliyu. Mhm. ana Rabiatul Adawiya mi ma leen doon wax léegi. wallaay ndeysaan yow nga bàyyi fi ñooñu ñëpp dem seeti koo xamante ni baayam. sunub dogi dog di saaga baayam di xas baayam di toroxal baayam di saaga nit ku ñuul lil ween war ngeen déglu xam nga jàng ñàkk baaxul mhm. ñoom ñooñu seen texte yi xamoon liñ wax billaahi doo leen leen déglu. parce que yow miy déglu ñoo ngi lay saaga. Mhm. di la wax ne la yow góor jigéen nga. nit ku bon nga doo dara maa ngi di di saaga samay saaga nga ci ànd di bëgg di kontaan te ne ma lay saaga. lii leen mooy ko gàtt ñëpp xam nañ ko li des bee tax may wax. Mhm. way bi mujjee way lu mu wax nee na Afrique dañuy lekkante. Mhm. te way boobu duñ ko tegee xale yi dañuy yëngatu di kontaan te ci biir way bi moo ngi wax ne ñun dañuy lekkante suñu dogi dog lu mu wax nee na sama baay xaj la. te woy boobu du koy woy ñun duñ koy déglu ñun jeunesse bi dañuy fekk. est te moom bi mu lay wax loolu nee na la sama bàyyi xaj la yow yow mi koy déglu sa bàyyi xaj la. ngay kontaan di dëkk. Fifty Cent lu muy wax. Mm-hmm. maa ngi naan sàngara. maa ngi di fooy jigéen ñi. jigéen mbaam la. jigéen golo la jigéen du dara. jigéen mook xaja yam. dañ koy jël jëfandikoo ko après ñu sànni ko. loolu mooy indi club bi ngeen di nekk de loolu rek lay wax. yaa ngi koy dégg naan. inde club ba toj na fa moom la génne fekk yow moom lay saaga di saaga sa yaay di saaga sa maam dangay dëgg déedéet ñi nañu yeewu mhm. nañu xam bu leen roy ñooñu seen royuwaay mooy ñoom Hassan ibnu Sabit mhm. ñoom Abdullahi ibnu Mas'ud ñoom Abdullahi ibnu Omar ñoom Abdullahi ibnu Abi Bakrin Siddiq ñoom Kaab ibnu Zuhair mhm. ñoom sa ñoom Xabbaab ibnu Arati ñoom ñoom ñoom Saad ñoom Saïd ñoom Abdurahman ibnu Awfin ñoom Abu Abaydata ibnu Amir ibnu Jarrah ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Omar ñoom Seydina ah ah Ousmane ibnu ibnu Affan ñoom Cheikh Ahmed Tidiane ndeysaan mais ñoom ñooy référence wallaay te duñ ko jeexal mhm. ñoom Seydi Arabi Damrawi ñoom Seydi Ibrahima Rayahi ñoom Seydi Ali Tamasini ñoom Cheikh El Hadj Omar Fouti ñoom Seydi Mouhamed El Hadj Tidiane gaa yooyu ñooy roy waay wallaay mais ñii duñu roy waay ndax yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam jeunesse bi déglu leen bu baax li ma leen di wax yonent nee na mhm. ku nekk ak ki nga sopp su ëllëgee yéenay bokk fi ngeen dëkk Mm-hmm. ku nekk ki nga faa ki nga faa. Mm. man fan sa diw laa kooku nga faa yonent nee na su ëllëgee yéenay bokk fi ngeen dëkk. Mm-hmm. ay waay te ngeen a faa mm-hmm. yonent bi. wallaay wallaay sallallahu alayhi wa sallam dëgg la te ngeen a faa lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. su ko defee su ëllëgee ñu dëkk ak yonent bi yàlla nañu bokk ci ñu dëkk ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam gu baax ga ak njabootam gu sell ga ak doomam yu yiw ya. amiin yaa rabbal aalamiin ak saxaabaam ya. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin jigéen amiin. waaw li may wax daal. mooy santati Corkat FM. Mhm. parce que Corkat léegi nekkatul sax rajo. ndeysaan mais partenaire la ci ci kër gi. dëgg la amul lu xew lu dul dinañ ñëw. Mhm. ñu bokk séddoo yiw yi teraanga ji. Mhm. te ñun sunu taalibe yi li ci séeréer lañ. te rajo bi rajo communautaire la. dëgg la fii nii nii sunu taalibe yëpp ngi kontaan ñoo ngi bëgg. ndeysaan soo demee Xinin Kireen Mbul Mbul Kayel Njuuxaan sunu taalibe yaa ngi ñuy déglu. di kontaan te yéen yéen ñu may lool kon ñu bi ci des ñoo leen di wax ne leen gàmm gi neex na ba noppi ku ñëw ci burdu bi démb xam nga ni wala fi nee nañ ci suñ cin su naree neex su baxee xeeñ mhm. cin bi nag baax na biig bu baax mhm. xeeñ na lu neex commencé nañ ko sax lekk mooy mhm. mooy burdu bi démb gàmm gi dina neex gàmm gi dina rafet gàmmu gi dina yiw alaaji Moodu Njigéen dañu daan wax nañu ku ñëw gàmmu si di nga dajeeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàmmu nañu ba tàyyi maam alaaji nañu bi xale yi di sikkar la Seydina Muhammad ak Cheikh na Ahmad Tidiane di ñëw ci tànt bi. sallallahu alayhi wa sallam. nañu ne du gàmm gi du ñëwee su guddi gi jotee bi ci guy gi lay taxaw ku ñëw ci ci ci pénc mi mu jël loxoom bu tedd bi def ko ci sa bopp. te allahu akbar. waaw loolu tenaa nga bokk ko am. wallaay wallaay looy dem fooy dem looy taxawaalu looy yàq sa guddi ñëwal ànd ak gaa yi. Mhm. ñu ñu yendoo jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wasallam mhm. yéen doo ziyaarante ak sunu mbokk yi yéen doo bëggante yéen doo soppante mhm. suñ demee nag ba guddi nag aha soxna Fatima nag boori mhm. minuit taalibe yëpp jeunesse bi yëpp ñëw nag ci buntu kër alaaj Mouhamad Ndiéguène lu ñuy def dañuy xaar mu Muniru waaw lan la ñuy wax nag laa ilaha illa allah pour lan wax adduna bi wax Abu Lahab wax Wali ibnu Mughira wax Abu Sufyaan mhm. wax gaa yi saay-saay soosu nga xamante ni yëpp ñoo ñoo doon xaañ yonent bi di ko tooxal di ko wax lu bon naan dof la naan yéefar la naan euh, njabarkat la ñu wax leen ne leen yéen a tere woon yonent bi 570 mu wax laa ilaaha illallah tey jii fii fii fii ci Sénégal fii ci Thiès fii ci kër El Hadj Mouhamed Ndiéguène ñoo ngi wax laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah moom la ñu gunge sëriñ bi ba ca tànt ba mu toog pour dëggal kàddu yonent bi ne leen yéen yéen a fen yonent bi wax dëgg. yéen yéen a juum yonent bee tegu ci yoon yéen yéen a baaxul yonent bee baax yonent bi li ngeen ko bañaloon tey jii ñun ñoo ngi nii duñu arab dëkkuñu Asie dëkkuñu Makka dëkkuñu Madina waaye billaahi Makka ak Madina gënuñ ñoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam gënuñ ñoo sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. sëñ bi toog su toogee jox rakkam sëñ Ahmad si sëñ Njëgeen mu wax ak mbokk yi wax jottali kàddu yi mooy porte parole bi su paree jox sëñ Museenu moom mooy président comité d'organisation bi mu gërëm ñi ci def ak ñi ci sonn ak la nga xamante ni ñoom ñoo ci doon taxaw suñu àggalee nag ñu jox sëriñ Muniru aha mu waxtaan ak taalibe yi orienté leen dimbali leen wan leen seen yoon wax leen li ñu war a def mm-hmm. suñu paree nag ñu jox imam Alaaji Ahmad Boro borom xam-xam bu mag bi nag mu waxtaan nañu indil ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu sëñ Bada Njëgéen ñu sikkar tudd yàlla fàttali ko Yonent bi soppaat yonent bi dundaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fajar jotee ñun ñëpp ñu bokk julli wasifa sunu wasifa daal di tàggoo ba déwénati leer yooyu ñu koy dundee di ko jariñoo di ko bëgg yonent bi di ko soppee yonent bi di ko toppee yonent bi ba déwén jotaat ñu ñëwaat gàmmu di gàmmu ba amaat téeméeri at yàlla ñu ko yàlla defal Corkat FM sunu rajo la sunu mbir la sunu partenaire la yal na ko yàlla yëkkati ba ñëpp gis ko incha yal na ngeen am télévision. amiin bu jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax hmm. dina gën a leer incha allah. dëgg la incha allah waa Oustaz. wallaay Fatima waaw xam euh, buñ ko toppee moom waxtaan bi macha allah dina continuer ba mu guddee guddi. wallaay wallaay la ngi sant di gërëm ñëpp ñi nga ñoo ñu doon déglu. Mhm. di souhaiter rek euh, bon gàmmu à toutes et tous. amiin mais aussi di delluwaat di wax prudence sur les routes. ak fu mën ci nekk di gàmmu mhm. rek. ñu def naan chauffeur si ku gémmentu na nga gaare nga nelaw. Mhm. ku boo xiifee na lekk. ku la xaalis jaral njëkkante. ñu dem gàmm ko ci bismillahi rahmaani rahim. eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di la delloo antenne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Fatima. waaw ñu lay fàttali ni suba ci 10 heures aussi. waaw waaw war nañu am jokkoo bu mel nii na la fekk kër maam El Hadj. <laughs> bu allah Fatima <laughs> liggéey bi rafet na Kulubali. jërëjëf yàlla yàlla defal ñu yolu gàmmu. amiin macha allah tubaarkàlla jërëjëf soxna Fatima Kulubali ñu di leen fàttali mbokki auditeurs yi ni moo ñu nekkaloon kër maam El kooku ñu doon jokkool mooy Serigne Mortal eh, Njegen tubaarkàlla moom it eh, macha allah tubaarkàlla yàlla na yàlla dafal ko cat bu ko defee niñ leen ko waxee rek. Euh, ñi ngi toog fii ak yéen ci seen wàccalu gàmmu bu ko defee soxna maam seen seen euh, tubaarkàlla moo ñu nekkal euh, Bagdad waaye sëriñ du konaate xam ngeen ni moom moo ñu nekkal daaray got moom bu doon suñu sago mu duggaat Euh, am lu mu ñu dollil ci li mu indi woon sànq tubaarkàlla ñu di fàttali ni tubaarkàlla sëriñ li Mbacke Saliou moo nekk euh, tubaarkàlla got jiite mbokki taalibe yi euh, salaamaaleykum tubaarkàlla waaw waaw dafa mel na jokko gi egsiwul bu ko defee ñu di leen fàttali nag ni Samba Gindaa it moo ñu nekkal Daaru Salaam tubaarkàlla jàkkee Tukulóor